a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliina wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu nga woon ba léegi ci wafdu bani tamim newoon ci wufuud yi délégation yi newoon ci délégation bu waa banu tamim ak seen sang yi ku mel ni az-Zibruqaan ibn Badr ñoom Utaarid ibn Haajib al-Aqra' ibn Haabis Qays ibn Aasim wa ghayrihim wa Nu'aym ibn Yaziid wala ñenn ñi ibn Zayd wala al-Hutaat tamit <coughs> ñoo ñële wala al-Hubhaabu comme ni al imaam ibnu isxaaqa waxoon ne alxubxaab la woon ñooñu gisoon nañu seeni tarjama walillahi alxamdu walminna gisoon nañu tamit li nga xam ne mooy délégation bi bi ñu ñëwee nañu fa doxale ci jëllu mbéeru ga nga xam ne moom lañ doon jëllu mbéeru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko woo ca gannaawu <clears throat> néegam ya yu néegi soxnaam yi naan ko o an xuruj ilayna naan ko génnal nga ñëw ci ñun gis nañ ne imaam al imaam ibn bi muy jeexal nee ci ñoom ñi nag la wàcc aaya bi nga xamante ne <clears throat> moo doon wax ne inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktharuhum la yaqiluun ñi nga xamante ne ñoo lay woo di la jëllu mbiiru ah ca gannaaw sa néegu soxna yi li ëpp ci ñoom duñu xalaat euh, léegi loolu moo tax ñu waroon a gis suuratul xujuraat insha allahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañu ko dige woon waaye dafa am luñ fàtte woon mooy def taxriiju nettali al imaam ibn Isxaaq bii nga xam ne moom lañ gisoon boobu ba léegi muy wax ci wafdu bani tamim <coughs> al imaam ibn dafa ne woon fa qadimat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa wufuudul arabi faqadima calayhi cutaarid bnu xaajib bnu zuraara ibnu cudus attamimiyu fi ashraafin min bani tamim minhum al aqracu ibnu xaabis attamimi ila ma qaal nettali boobu dañ ne woon dinañu gis tarjama bi waaye dañu ko fàtte eh, pa tarjama bi muy taxriij bi mooy ana <coughs> dëgëray xadiis bi est-ce que lii nii nettali bii dëgër na wala dëgërul ak fan nga koy fekk boo ko bëggee gis gis nañ ne mu ngi ci siiratu ibn Hisham siiratu ibn Hisham al imaam ibn Isxaaq nettali na ko al imaam ibn Hisham jële ko ci sëriñam mu jële ko ci al imaam ibn Isxaaq imaam at-Tabari <coughs> daal dina koy solo it ci taarix bi ci yoonu ibn xumaydin qaala mu ne xaddatanaa salama an ibni mu ne xaddatanaa nettali nañu salama ki nga xamante ne mooy salama ah, mu joge ci mu jële ci al imaam ibn isxaaqa raxmatullahi ala al jamii qaala mu ne moom al imaam ibn isxaaq mooy ci riwaayat imaam at-tabari bi ah fi ñu waroon a njëkke mooy riwaay imaam ibn Hisham bi ñu gisoon foofu al imaam ibn Ishaq da ko nettali noonu foofu tudd fa ay sëriñam yi nga xam ne moom la jële mbir mi dafa ñëw tudd ko noonu rek comme liñ wax mu daal di nettali xam nga <coughs> loolu tuddoon nañu ko te gisoon nañ ni tàmbale woon boo demee nag ci riwaaye ci taarixu tabari voilà imaam tabari rahmatullah alayhi moom moo ko jële ci taarixam ci yoonu ibnu xumaydin qaala mu ne xaddatana nettali nañu salamatu di salama an ibni isxaaqa mu jële ci mawlaana ibnu isxaaqa qaala mu ne xaddatanii nettali nañ ma aasim ibnu omar ibnu qataada wa abdullah ibnu abi bakr mu ne ku ko nettali moom alimaam ibnu isxaaq mooy aasim ibnu omar ibnu qataada thiqa radiyallahu taala an ali qataadata min nu'maan wa abdullah ibnu abi bakr abdullah ibnu abi bakr ñoom itam benn lañu mooy euh, foofu la yem euh, mooy da ngay gis ne mursal la waaw mooy mursal la boo xam ne saxiix ndax imaam ibn Isaaq mudallisun wa qad sarraxa bil xadiis mu ngi ci yem kon ci Aasim ibn Umar ibnu Qataada ak Abdallah ibn Abi Bakr waaye al imaam ibn Shaahin daal dina koy solo ci beneen wàll waaye bi sanadin da'if ci sanad boo xamante ne ne wérul imaam abu xaatim as-sijistaani daal dina koy tudd tamit ah, moom i tamit tudd na ko ne imaam abu nu'aym moo ko solo ci yoonu xamaad ibn zayd an muhammad ibn zubayr alxanbali alxanzali moom moo ko noonu la ko soloowe moom ki nga xam ne mooy al imaam ah, ibn Eh, eh, al imaam abu xaatim sijistaani waaw ba fi muy waxee inna min al la sixraa waxoon nañ la ne am na ci yoo xam ne dane la sixraa xam nga ba inna min al bayaani sixraa loon ci jotaay biy weesu sanad boobu nag bu xasan la waaye dafa am rupture voilà imaam ibn shaahin it daal dina koy solo ci beneen yoon ci xadiisu mawlaana ibnu abbaas moom it solo ko kon ci yoonu eh, ci xadiisu mawlaana ibn Abbaas naka noonu boo demee ci taarixu Yaquub ibn Sufyaana daal dina koy soloo <coughs> eh, daal dina koy solo waaye imaam ibn Manda dana lii gariib la lu tumuraanke ngongu boo <coughs> boroom al al al majma di imaam al Haythamiyu daal dina koy tudd ci xadiisu seydna abi bakr radiyallahu anhu mu ne rawaahu altabaraaniyu altabaraaniyu fi alawsat alkabir min muhammad bn muusa al astaxri an alxasan bn kathir ibn yaxya ibn abi kathir walam acrifhuma wa baqiyatu rijaalihi siqaat alimaam alhaysamiyu ci majmacu zawaid raxmatullahi alayhi mu ne <clears throat> bi mu tuddee xadiis bi mu ne rawaahu altabaraaniyu mu ne al imaam altabaraaniyu daal dina koy solo al imaam altabari ak tabaraani nag yemuñu waaw waaw ah, du ñu yenn de altabaraaniyu <laughs> fi l awsat alkabir ci al awsat alkabir bu mag bi an an Muhammad ibn Muusa al Astaxri mu jëla ko ci Muhammad ibn Muusa al Astaxri an al Xasan ibn Kasiir mu jëla ko ci al Xasan ibn kathir ibn yaxya ibn abi mu ne man nag ñoom ñaar xawma leen li des nag ci càllale bi góoru càllale bi ñu dëgër lañu kon loolu la al imaam al haythami wax ah? am na nag ci saxiixul imaamul buxaari ah, baab boo xam ne bunt boo xam ne noonu la ko na fi fil bayaani la sixraa ndax waxu yonent mi alayhi salaatu wassalaam mooy loolu wér na ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam wax jooju waaw inna fil bayaani nekk na ci bayaan ci leeral mais leeral gii mooy xam nga ci ñi nga xam ne ñooy ñooy def balaaxa xam-xamu balaaxa dafa am lu ñuy tudde ilmul bayaan waaw loolu nag moo tax ñuy wax waaw ilmul bayaan ilmul maani ak yooyu noonu ci wàllu balaaxa lu ama am solo la nag yooyu xam leen <laughs> maa ngi fàttale ko avant ñuy décider faire euh, siira bi balaaxa lañ naroon def avant <laughs> parce que daa am ñu ko doon laaj xaw ma nag je ne sais peut-être que buñ paree ci siira bi incha allah bon ñu def ci yu gàtt ci ay duruus yoo xam ne ci wàllu balaaxa parce que am na solo waaw am na solo lool balaaxa jamono yooyu moom ay côté deux mille treize deux mille début deux mille quatorze deux mille treize loolu lañ naroon a def waaw ci wàllu balaaxa def ko lu xam ne daal du bañ a compliqué mais mu nekk loo xam ne daal euh, ku ko dégg walla nga déglu ko toog suivre ko di nga am ay bagage ci wàllu balaaxa te dalay dimbali ci alquran tamit ak xadiis yi bu baax voilà loolu lañ naroon def loolu bu par exemple foofu ca ngay jàng ay ilmul bayaan ilmul maani ak yooyu noonu alfasaxatu ak yooyu tournure yéeg rhétorique ak façon wax yéeg waxin yéeg ak yooyu danga koy jàng waaw ba pare nga jàng mooy yooyu rek waaw ay ñoomin jinaas nga jàng yooyu yépp jinaas taam xayri taam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mooy wax ci wàllu yarhamukallah ci yooyu bayaan boobu nag moo tax muy wax waaw mooy gaa yi seen façon ni ñuy tournure waxoon naa la ko ne boo gisee les beaux les les les beaux discours kat gars yi nga xam ne dañoo mën a wax éloquence voilà am éloquence alfasaha moom li wolof naan kii de dafa fasaa yarhamukallah bu ñettee ñu ne la dangaa soj ah waaw léegi <clears throat> euh, lu ma doon waxati sax alhamdulilah dangaa soj mooy fàtte naa la ma doon wax mooy walla rhétorique gaa yi nga xam ne dañ cee am mémise nii aay ci te mën a wax moo tax boo leen seetloo dañuy gaaw fas fasciner nit ñi waaw ndax seen wax dañuy mel ni ñu leen di njibar à travers à à travers seen wax yi dafa mel ni dañ lay njibar ci seen wax yi ñi lay wax loolu nag la yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna la imaam al Buxaari yi def ba inna fil bayaani la sixra inna dëgg-dëgg fil bayaani nekk na ci bayaan la sixra ak am na lenn njabar ju ci ne waaw mooy du ne waa ji dafa dem ci xonjomkat bi ne la yeewal ma diw déedéet mooy ne ni nga xam ne daanaka li magie di e-, def effet ci nit ba daanaka dootul ànd ak sagoom léeg-léeg nit dina wax ak mën a waxam dina fexe ba convaincre la def loola yoo xam ne boo too boo àndoon ak sa xel xalaataat doonoo ko woon topp waaye nag ah làmmiñ waa neex làmmiñ waa neex ndax li am na ñoo xam ne looloo leen yóbbu ci ñenn ñi di waaw moom nag moom buur yàlla da koo may éloquence non moom nii muy waxe manula nekk lu dul ni lii la alors que wax jeeg tournure yi muy def rek daa xam les techniques de communication rek ak li nga xam ne mooy rhétorique la xam waaw loolu daal la xam moo tax léegi kon lool imaam al Buxaari loolu def baabu foofu noonu indi na fa xadiis boo xam ne mooy xadiisu mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhumaa ah mu ne dafa am benn ñaari góor ñu jóge mashriq fa xataba biñ ñëwee ñu defub discours mashriq mooy ñu jóge mashriq jóge fële ca estu arabi biñ dikkee ci yonent bi alayhi salaatu salaam fa xataba ku nekk defub discours fa ajiba naasu li bayaanihima nit ñi daal di yéemu ci ñii seenu mën a wax ne seen wax ci ni mu rafet ta leer xam nga loolu day am mooy euh, am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne seeni wolof en wolof nii di gis ñoo xam ne bu ñu waxee mais da ngay xam ne non vraiment waa ji dégg na wolof am nga léeg-léeg nga dégg nit moom mu wax nga ne euh, non sawaay mu ngi mel ni comme mbo comme Oussa Seck Mboro booy dégg kasetam yi buy wax noonu dangay xam ne kii wuute nag ak yow junni yoon ak man olof bi may wax ak bi may dégg ci mbedd mi c'est imp mais mais daanaka xaaju ñoo bokk en plus gis nga bu ñuy wax ni muy ni ñuy rimeewee affaire yi nga xam ne day day day dalandoo di yëkkati mooy daanaka yu may yu bari dal euh, di tegandoo loolu moo tax euh, <laughs> arab yi alquran jaaxaloon leen bi koy nent ma lay saar saar biñ koy dooru dégg moo tax ñu doon wax muhammadun sha'ir non lii façon poésie la rek saj'an la rek saj'ul kuhaani xam nga kuhaan yi tamit dañ ci aayoon <laughs> waaw kuhaan yi muy gisaanekat yi ñooñu dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne mooy mooy comme léegi rek waaw la waaj a waxoon mooy dañuy wax di rime <laughs> moo waxoon benn yàgg na <laughs> mooy wax di rime fekk benn buxaabakat la même bu dee ne du woowee boppam buxaabakat mais buxaabakat du taxaw naan man je suis un buxaabakat mais la réalité mooy buxaabakat la nee na nag xaw ma ay sëriñ lay ñoo ko yebal muy liggéey ci loolu mais ab luxuskat la ñu ko romb mu nekk fële ca maison de parti sawaay eh, mais pour wan la rek kuhaan yi ni ñuy waxee parti socialiste fële ca Colobane sécurité sociale ci bu foofu noonu la ne woon ci miir bi ko foofu ci di di di kii bari wër ko ñu taxawoon nag waa ji eh, fekk ñu waroon a dem ñi ñu àndaloon nag am suñu kenn naan di wër ci biir mbooloo mi ngir mobiliser gars yi ne nañ leen dem ndax heure bi day weesu te ñu tardé waa ji dégg nag muy wax comme que ñëpp naan tekk moom rek kay wax day luxus rek comme luxuskat yi ay kii jëlub xob di kii muy génne xaalis lii ñii kii day caaxaan quoi ñuy wax muy waxi aayaat loolu laa la waxoon ne doo gis benn njabarkat benn boxaabakat mu naan la man duma liggéey ci alxuraan danaan la alxuraan laay liggéey danaan mais euh, loo bëgg mu wax la leen danaa la man ci seytaane yi laay liggéey mais du ko wax du ko wax waa ji naan wax waxi caaxaanam yooyu bi mu déggee nag waa ji di wër ci mbooloo mi ci ginnaaw di mobiliser ñi mu àndaloon naan leen par kenn kenn ñu dem waa ji dégg ko naa ko hee mooy pour wax la rek kuhaan yi ni ñuy waxee te loolu dafay yàgg <laughs> moo tax yonent ma lay saar saa am na ko defoon mooy waa ji mais mais kii kii kaahin kii moom kii mooy da nga koy dégg xam ne kaahin la wax ju rafet nag te rime waaw mooy saj'ul kuhaani lañ koy woowe mooy prose lañ koy woowe ci français ak saj'u mooy la prose mais prose la boo xam ne si rimé et rythmé bokkul ak versification mais mooy koo xam ne buy wax mbir yi day rime wax ji même bu dee ne du amul ay vers ay buxuur yu mu topp mais wax ji day day rime waa ji naan hee yow mi ci ginnaaw bu ma <clears throat> déglul bu ma la buusoo di nga xam ne maaraw jaanug ñàngoor loolu gis nga ni muy wax noonu di jéem di rime mbiri hee yow mi wax ci gannaaw xam nga benn yow mi wax ci gannaaw bu ma la buusoo nga xam ne maa gina maa maa maa maa gina foor xaw ma maa lan maaraw jaanug ñàngoor waaw mooy façon yooyu la ñuy wax waaw mooy di rimer seen wax yooyu léegi nag euh, loolu dafa am dane euh, Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu dane dafa am ñaar ñu jóge ci Mashriq ñëw defub discours mais bi ñu waxee gaa yi dañuy yéemu xam nga ñun ñooñu looloo tax ñu mën a nax gaa yi kuhaan yeeg jiba jibarkat yi seen wax yooyu ñuy wax mel ni lem buñ lay jox ngir naan ngir sa xel mi noonu nag la gaa yi doon def gaa yi ñëw ñaar ñëw ci yonent ma lay saar sam defub discours mais nit ñi yéemu ci vraiment wuu gaa yi seen wax ji ah, fa ajiba naasu li bayaanihima fa qaala rasulullahi yonent ma lay saar salaam <laughs> bi gisee nit ñi yéemu ak seen wax ji ñoom it mel mu ne innal bayaana la sixraa ne inna dëgg-dëgg al bayaan mooy wax ju mel nii la sixraa waat naa ne dëgg-dëgg lii ak ak ak ak la waaw loolu ñëw na ci sa ci saxiix bi waaw léegi nag am na nag ñu ne hmm? benn mbooloo bu ne ñaar ñooñu ngir dëgëral xadiis bii ñu doon gis ñoom az-Zibriqaan ak gaayooyu ñu ne ñaar ñii Mawlaana Ibnu Umar di wax xadiis bi nekk sax imaamul Buxaari imaamul Buxaari mooy az-Zibriqaan mii la woon ak Amru ibnul Ahtami ñoom ñaar la woon ñoo jóge woon Mashriq ndax waa fële waa wu tamit ci Mashriq bi lañu jóge waaw léegi nag sauf koloolu noonu du lu ñu mën a dogu ne ñoom ñaar la woon ndax al Amr ibn al tam gis nañu ko moom dafa doon topp da doon tontu ak Zibriqaan mi ko ne woon mi ne mi taggoon boppam ba pare ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko kii xam na lu ëpp lool ci man Amr ibn al Ahtam wax lu baax ci moom mu ne ko kii damaa boo lan moo mu mer ne boo gisee muy wax lu néew lii te waxul lu ëpp lii ci man mooy du dara daf maa soxore rek waaw daf maa soxore dongu la du leneen waaw léegi nag <laughs> léegi ci la mere woon ci la mere woon moom al Amr ibn al Ahtami daal di wax wax joo jële ba pare ne yonent mi alayhi salaam wax lu ñàng ci moom nekkoon nag waxuma dëgg ci li ma njëkk a wax non wax naa dëgg ci li ma njëkk a wax tey li ma mujj wax dëgg la parce que man ku ma ku ma gërëm loo bu ma gërëmee lu gën a rafet ci nit ki laay wax mais bu ma meree man it lu lu gën a metti kii euh, euh, nu tuddati ñaaw ci moom laay wax ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna min al bayaani sihra aw inna min al bayaani la sihra am nag ñu ne kon ne az-Zibriqaan ak Amr ibn al-Ahtam la imaam Ibn Umar doon wax foofu la ñooy ñaari jóge fee mais loolu yaxtaaju ila ma huwa yaxtaaju ila ma yurajjihu dafa soxla lu koy dëgëral hein voilà kon loolu moo jëmoon ci taxrij bi boo gisee en tout cas daal mursalun saxiix moom doon na ko mursalun saxiix loolu doon na ko de léegi nag ci jotaay bi weesu ni ñu ko digge woon mooy euh, comme ni nga xam ne noonu noonee lañu ko tudde woon insha allahu taala tey ñu war a mooy jeexal nañu waa banu tamim waa banu tamim jeexal nañ ko tey ñu war a gis mooy jeexal nañ seen mais nag ñu war a gis euh, saar bi nga xam ne en tout cas dafa wàcc ci ñoom rahmatullah alayhi wax nañ la léegi lim ne moo wàcc ci ñoom mooy inna alladina yunaaduunaka min waraa'il xujuraati aktharuhum laa yaqiluun loolu la ki nga xam ne mooy al imaam ibnu isxaaqa ibnu yasaar wax waaye waxoon nañ la mu ne ci saxiix yi këne alqaqa ci saxiixu al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi waaw al imaam al buxaari moo ko solo muy xadiisu ibnu mulayka ibnu abi mulayka ibnu abi mulayka mu jële ci seydna abdallah ibnu zubayri ah radiyallahu anhuma mu ne waa ba wafdu bani tamim dañoo ñëw ci yonent bi aleyhi salatu wasalaam fa qaala abu bakrin amiril qaqaa ibn ma'bad mu ne jiitalal al qaqaa ibn ma'bad ibn zuraara seydna omar ne déet amiril aqra ne falal al aqra léegi eh, euh, Seydina Abu Bakar ne est-ce que Omar dangaa bëgg a man mu ne ko déedéet ñuy wax nag ba seen baat jóg ci la aaya bu wàcce hmm? ci la aaya bo ne ne lan laa tarfa'u yaa amanu laa tarfa'u aswaatakum al aaya yéen ñi yàlla boo leen yëkkati seen loxo lu ci man di demee mooy al Aqra ibn ak al Qanqa ñoom ñëpp min bani Tamim kon tey dañoo waroon a gis suuratu al Hujurat waaye balaa loolu dañuy gis al Qanqa man huwa al Qanqa moo doon al Qanqa al Qanqa ibnu Ma'badin ibnu Zuraara ibnu Udus gis nga mbokk gaa yi la waaw ñoom ñëpp benn la ibnu Udus kañ lañ fi jóge ci ibnu Udus mooy gaa yi ñoom Utaarid ibnu Haajib waaw ay mbokk lañ ay mbokk lañ ñoom ñëpp gis nañu ñoom ñëpp ci waa Banu Tamim ak ñoom ci ñooñu lañ bokk kii moom nag mooy moom noonu la tudd moom mooy eh, ki nga xam ne mooy alqaaqaa alqaaqaau ibnu maabad di doomu maabad maabad boobu di doomi zuraara zuraara di doomi udus udus di doomi zayd zayd di doomi abdillah Abdullah di doomi Daarim at-Tamimi ad-Daarimi voilà loolu laa fàtte woon mooy dañ leen di wax ad-Daarimi tamit ñoom waaw ñiñ ci gisoon nga gis ibn Daarim yëpp dañ naan neen ad-Daarimi waaye at-Tamimi dañuy njëkk a wax fi mu bokk comme ñu ne al-Qurashi yu après al al-Qurashi al-Haashimi voilà ah. moo tax at-Tamimi ad-Daarimi gis nga Mujaashi'i ah at-Tamimi al-Mujaashi'i voilà léegi kon moom noonu tuddoon Qa'qa' di doomi al-Qa'qa' di doomi Ma'bad Ma'bad di doomi Zuraara Zuraara di doomi Udus Udus di doomi Zayd Zayd di doomi Abdillah abdullah boobu di doomi daarim daarim di doomi mooy daarim day continuer ba ci bani tamit abdu mana ibn tamim mi nga xam ne mooy seen maam mi nga xam ne ci lañu leen di askanale ah moom mii nag di alqanqan nettaleem mu ngi feeñ ci wax du bani tamim boo demee nag ci riwaaye ñoom imaamu ibn Isxaaq yeeg yooyu ñoom indiwuñu ko waaw ñoom indiwuñu ko mais ki ko indi mooy imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ak ku mel ni al imaam al Baghawi ci mu'jamu saxaaba hein ñoom ñoo ko soloo sinon ñoom imaam ibn Isxaaq ñoom daldi wuñu woon daldi wu ñuy solo bi muy tudd délégation waa banu tamim ñu ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam boolewu ci alqaqa mais dan rek dafa tudd ñi ngi tudd ne fii wafdin azim min bani tamim kon loolu mooy wan ne am na ñeneen ñu mu tuddul te ñoom ñeneen ñi mu tudd lit ñu màgg lañ waaw bi mu tuddee ñoom Utaarid Utaarid ak ñim àndaloon amru bnu ahtam ak ñoo ñële qays bnu aasim ak ñoom alxubxaab bnu yazid ak ñi ci deku dane fi wafdin azim al aqra bnu xaabis tamit waaw ci délégation bu rëy ci waa banu tamim boo demee nag ci saxiixu imaamul buxaari foofu lañ ko tudd voilà ak ci al imaam al imaam Abdallah ibnu Abdallah ibnu Umar non ibnu ibnu ibnu al-Awwaam moo wax lool bi mu naan xam nga moom da doon wax naan moo tax ci dem am nga imaamal imaamal imaamul Buxaari rahmatullah alayhi boo demee ci kitaabul Maghaazi bi mu indi wafdu bani eh, bani Tamim wafdu bani tamim ah foofale bunt bi ci tegu mu ne bunt bi ci tegu foofu bi muy indi xadis bi daf ko tudd ci ibnu abi mulayka mu jaar ci abdallah ibnu zubayr mu ne axbarahum moo ne nettali ne annahu qadima rakbun min bani tamim ala nabi kene dafa am délégation bu dëgmal si ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bàyyeekoo te bokk ci waa banu tamim ñu dikkal na aleyhi salaatu wasalaam biñ ñëwee nag fa qaala abu bakrin seydna siddiq ne amiril qanqaa ibn ma'bad ibn zuraara ne jiitalal comme que ñëw nañ bu dugg ci lislaam man abu bakr li ma gis yow aleyhi salaatu mooy nga def alqaqa mi ibn maabad ibn zurara daldi nekk seen sang jiitu nu nekk seen njiit nekk seen imam bi mu waxee loolu nag fa qaala umaru seydna omar ne bal amiril aqra ibn xaabis seydna omar ne déet man moom li ma gis mooy nga jiital ki nga xam ne mooy al aqra ibn xaabis ku ci nekk nag am nga am nga lu tax nga wax loolu waaw ku ci nekk rek am na lu tax nga ne nañ tànn kii parce que bu dee côté Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu mooy alqanqan mi bokk na ci li nga xam ne moom lañ ko xame woon mooy dafa ne woon koo xam ne ku nooy la woon te woyof waaw waaw comme ni al imaam Ibn Tin daal loolu la wax dane kaanat fiihi riqa fa lidaalika ixtaarahu abu bakr imaam ibn tiin bi muy shara saxiix imaamul boo gisee seyna abu bakar ne yonent bi alayhi salaatu salaam am mbiri alqanqaa mooy alqanqaa dafa newoon koo xam ne ku woyof la woon te nooy mooy ku nooy xel xol xol la woon ku nooy xol te njiit nag dañoo tàmm mooy njiitu rigidité kese njiit la waaja doon wax te ñu waxoon ko taayee ca le prince ndax nguur ndax buur li gën mooy ñu xof ko tàppet ko ragal ko wala boog ñu bëgg ko mu ne déet nañu ko ragal voilà se faire craindre moo gën muy faire aimer fan ñu koy emee ci loolu déet waaw nee na la gaay xof bu bu ñu déggee si tur rek di lox bu ko defee nga mën a jiite réew mi ci jiit bu baax loolu nag du diine waaw loolu waxi Machiavel la kil ay labaa ak ay waxam ak ñi àndak moom ci loolu waaye lool du waxu diine waaw diine moom ci wasatu yàlla waaw moo tax alquran ci wasatu yàlla waaw umirtu bil hanafiyati sama yonent mi alayhi salaatu salaam ne dañ ma digal dañ ma digal te teg ma ci yoon woo xam ne ngir tamit ma teg leen ci yéen nit ñi ci diine ji nga xam ne dafa dafa dafa cow wooral wëllif lépp jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ah tas yomb waaw te gis nga alayhi salaatu wassalaam ak ñi mas a jiite àddina bi ci ngay nguur yu baax yépp jiitewuñ leen ba seenu seenu kiy texe par la terreur loolu amul waaw mais tamit jiitawuñ leen par ak nooyu kese parce que nooyu kese it du baax ndax bu boobaa naafiq yi dañuy gaaw a jóg te tamit mooy ne euh, euh, euh, day mel ni dëkk bi kenn teniiru ko te bu boobaa nitu fitne yi fa la ñuy jaar ngir mën a semer trouble ci xolu nit ñi waaw moo tax loolu noonu moom mii nag Seyna Abu Bakar dafa gisoon na ku woyof la ku nooy xol la kon kooku jiite leen kooku tànn ko mooy li nga xam ne mooy li gën parce que dina am yërmande muñal leen ndax ku jiite ay nit wala buur yàlla teg sa responsabilité moo xam famille moo xam ay xale yooyu yar wala yooy jàngal wala yu mel noonu wala ba cim réew wala nga nekk député wala chef de quartier wala parent yooyu yépp danga war a am xol bu nooy man di jéllalee ko jéggale waaw mais bu dee ne yow dangaa nekk koo xam ne lu dal nga réprimander sur le loolu mooy yaratoo waaw kooku yarul kooku day terroriser gars yi kepp waaw mais yaratul dañ koy ragal mais bu fi jógee ba gars yi xam ne gisuñu ko ñu def li mu doon bañ waaw bu deewee nag moom moom moom moom moo gën a tee neex moom waaw parce suri bi new ak sii bi sha bi newatu fi suri yi mën nañoo tàmbalee tëgg ka fecc kon Seydina Siddiq moom selon imaam Ibn Tin nee na looloo taxoon kanta al Aqra Seydina Omar nga ne mais moom nag lan moo war a tax mu ne nañ falke al Aqra ibn Habis dañ naan la al Aqra ibn Habis li ñu mën a layale ne Seydina Omar ibn al-Khattabi radiyallahu looloo tax mu ne nañ ko tànn mooy moom al-Aqram da xaabis waxoon nañ la ne moom moo leen njëkk tuub moo njëkk tuub délégation bi délégation bii nii ci l'an neuf la xew ci la ñëw mooy ginnaaw fatxu Makka ginnaaw ghazwatu Hunayn ginnaaw Awtaas ginnaaw xisaaru Taayif ginnaaw umratul Ji'rana ci la xew waaw ci la xew ndax bañ jógee foofu yépp ba ñëwaat Medina ci la yonent mi alayhi salaam ba gaaya dalee ca ña doon waaj joxe zakat waa banul anbar bokk ci banu tamim dal ci waa lenn ci waa xuzaa ya doon waaj a joxe zakat yonent mi alayhi salaatu salaam ci la yónnee Seydina Uyayna ibn Hisn boole kook ay kaw kaw benn muhaajir ak lamsaar àndu ci ñu dem dal ci kaw mbokki banu tamim yoo yële bokk ci ñoom di waa banul anbari léegi nag jàpp leen prisonnier ci la ñuy ñëw te al Aqram na xaabis fekke na bokk sayid bokk ci saadaatu bani Tamim fekke na fathu Makka ak yooyu yëpp waaw bi délégation bi ñëw mu ànd ak ñoom waaw léegi kon mooy ne kooku noonu nga xam ne moo leen njëkkatu ba pare mu nekkaat ci délégation bi Seydina Omar gis ko mu ànd ci fekk moom am na gëneel seen kaw ñeneen ñi ñëpp lu ñu baax baax xam nga ko ci nekk gis nañ sang gi nga doon Amru ibnul Ahtami gis nga li nga xam ne noonu la mel ba yonent bi alayhi salaam na inna minal i la sihra léegi ak tamit ki nga xam ne mooy Utaarid Utaarid tamit gis nañ ko ci sang yi la bokk gis nañ Az-Zibriqaan ni nga xam ne moom it ci sang yi la mais ñoom ñëpp li ñuy nekk sang sang sang kiiwa leen ëpp nga neel ndax moo leen njëkk a dugg ci lislaam muy al Aqra' ibn Haabis léegi nag kon Seydina Omar moom da gis ne côté bi mu waxee mooy ne kii moo leen jëkk ci lislaam moo leen ëpp ngëneel kon te tamit dafa def loo xam ne gaa yi ñëw kenn defu ko fi ñii xarewuñu ànd ak alayhi salaatu wassalaam waaw fekkewuñu xare te kii moom minimum moom li mu fekke mooy fekke na fatxu Makka waaw fekke na ghazwatu te te boobu moom ba mu koy fekke laa hijrata ba'dal fathi amagul waaw moom ci yoon bi la dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam ànd ak moom dem fatxu Makka moom al Aqra ak mbooloo ci waa Banu Tamim kon kooku mooy ne kooku day am gëneel laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al fathi wa wa wa qaatal ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qaatalu wa kullan wa'ada Allahu al husna Seydina Omar loolu lañ ko mën a layele ke looloo tax mu gis ne mooy suñu boroom ci boppam moo ne ñi nga xam ne laa yastawi du yem yemuñu alladina ñi nga xam ne ñoom dañoo dépenser seen alal hein ci yoonu yàlla waqaatalu ba pare ñu dépenser seen ba seen joxe seen bakkanit ba mu jotee ñu joxe ko waaw mu ne ñooñu yemuñu ak ñi nga xamante ne ñoom dañoo ñoom def nañ yii nii yëpp mais après fatxu Makka alors que al Aqra ibn Habis bi muy ñëw moom avant fatxu Makka la ci yoon bi voilà kon kooku am na ngëneel goo xam ne ñii nii nga xam ne après lañ tuub ginnaaw yooyu yëpp ba pare mu fekke ghazwatu Hunayn fekke tamit li nga xam ne mooy xisaaru Taif ak ghazwatu Awtas wala xisaaru Taif ah kon kooku noonu mooy mu ëpp ngëneel loolu tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaam non bul bul teg al qanqan mu jiite leen de waaye defal muy ibnu xaabisin radiyallahu anhu mu daal di leen non al aqra voilà ibnu xaabis voilà waaw <laughs> ah, foogoon ne Saabit ibnu Qays laa wax radiyallahu anhu ngir mu jiite leen kon looloo tax Seydina Omar daal di wax loolu le nga gis ku nekk ku nekk mooy gis nga fi nga gisee mooy lahu waje ku nekk am nga eh, eh, li nga wax eh, noonu la waaye léegi nag bi kon Seydina Omar waxee loolu ñu ngi ci kitaabul maghazi dinaa ñëw ci lu tax ñu wax li ak beneen bi beneen bi ah nee na nag bi Seydina Omar waxee ne non bal amiril Aqra ibn Habis nee neen ci ban ay saar am ba des mooy jiitalal Aqra ibn Habis qaala Abu Bakr ci la Seydina Abu Bakr ne maa aradta illaa xilaafi ne ko yaa Omar yow Omar bëggoo lu wuuteeg man mu ne ko déedéet maa aradtu xilaafaka bëgguma wuuteeg yow waaw fa tamaara yaa ñu werante xatta irtafaat dani muy jóge aswaatuhuma aswaatuhuma seen ñaari baat yi waaw mooy ni gis nga nit fo noo màgg-màgg xam ni ñoo gën sayida ñooy ku huuli sayida ku huuli ahlil janna waaw comme li alayhi salaatu wassalaam wax Seydina Ali mu ne ko ndax ma bëggal leen mu ne déedéet mu ne ko ñaar ñii muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñooy sangu mag ñi waaw waa aljana mooy xam nga bu dee jeunes yi kan mooy sang yi alxasan wal xusayn shabaabi ahlil janna radiyallahu anhuma waaye mag ñi ñuy seen kilifa foofale ah boo génnee yonent bien sûr ah mooy Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar ñu leen di wax ash-shaykhaani mooy li ñu màgg màgg màgg léeg-léeg lii day xew mooy li nekkul ne tout le temps nit ki yéen dangeen di bokk ay position yu ne xam nga ne ñoom ñaar ñoo gënoon a jege yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci ru ñu jooyal dégg nañ keroog Seydina Omar. radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la génn ci la génn àddina hein ba nga xamante ne nii ci lañ ko teg ci euh, euh, jaag gi mooy yiñ ko tegoon gaa yi di ko jullee waaw ah, jullit ñi nag daal di bu mag daal di leen dugg nag oh hein oh Seydina Omar hmm? génn na àddina hein leena léegi bi loolu xewee te xoolal xadiis boo ku ko nettali woon yaa Allah yaa Allah ibn abi mulayka si moo ko jële woon ci mawlaana ibn Abbaas ndax imaam al-Buxaari dana woon xaddatana al-Waliid Saalih qaala xaddatana Iisa ibn Yunus voilà mooy Iisa ibn Yunus tuddoon nañ ko ah qaala mu ne xaddatana Umar ibn Saciid ibn Abil Xuseyn al-Makki an ibn Abi Mulayka ibn Abi Mulayka mi nettali suñu xadiis bi moo ko nettali woon moo ko jële woon ci Mawlaana ibn Abbaas mu ne an ibn Abbaas radiyallahu anhumaa mu jële ci Mawlaana ibn Abbaas mu ne innii la waaqu la waaqifun fii qawmin fa dacawu llaha li Umara ibn ibn al-Xattaab mu ne man damaa taxaw ah ci ay nit mooy biñ tegee néewu Seydina Omar nit ñi di ko jullee fa daaw mooy ñu koy ñaanal di ko jullee waaw léegi nag fi ñu ko tegoon comme que ñépp mënuñu fa woon nekk di ko jullee mooy par mbooloo lañ doon def ñu dugg bu ñu duggee ñaanal ko ndax jullee néew mooy ñaanal ko rek waaw arba rakaatin gis nañ salaatul janaasa gis nañu ko ah ñeenti rakka ñeenti euh, takbiir la mooy rakka du rakka bi ci njëkk nga ne allahu akbar nga tari faatiha waaw boo paree nga ne waaye allahu akbar ñéppay taxaw amul sugg amul siggi amul dara waaw boo defaatee nga tari nga julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo paree nga ne allahu akbar nga ñaanal néew bi allahumma maghfir lahu warhamhu wala allahumma maghfir laha warhamha ba mu jeex ah wala boo ko manul yooyu boo ko mokkalul rek nga wax ci loo man rek yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana comme yu mel noonu defal ko kër gu gën kër ga mu jóge ak njaboot ju gën njaboot ja mu jóge yàlla buur yàlla yóbbu ko firdawsi laala boole kook sang-sang yi alayhi salaatu wasalaam mooy loo mën a ñaan ci yooyu rek bi ci mujj nga kàbbaar allahu akbar après nga sëlmal ah salaamu aleykum léegi ndax ñaar lañ ciy wax loolu gisoon nañ masala boobu est-ce que da nga asalaamaaleykum loolu en tout cas façon benn bi moom boo ko defee anta ala sunna mu ne man nag bi ma taxawee ñu koy ñaanal nee na waqad wudi'a ala sariri ñu ngi ko tegoon ci jaag gi voilà mooy ci lalam bi nga xam ne ci lañ mooy parce que foofu la woon ci néeg la woon mu ne ida man ibn Umar euh, euh, bi ma nee noon rek ida rajulun min xalfi qad wadaa mirfaqahu ala minkabi am koo xam ne dafa jël loxoom teg ko ci sama mbagg man ni ma taxawee noonu triste néewu Seydina Umar ak yéen sànn moo tax loolu lu bari njàngat la moo tax gis nga gaa yi de ko ne ci àddina bi léeg-léeg di leen indi ñuy fekk julli yooyu teg leen ci kanamu néew bi dafa baax waaw ñu gis kii nga xam ne moo leen dàqoon a yëngu amaana sax y'a deux heures de temps rek mu ngi doon wax ak ñoom woo na leen fi téléphone defal na leen lii def lii ñu ñëw nii ñu ne la tey gis ngi léegi nii une heure et après nga gis ñoom lañ teg nii mënatul a bouger def dara yëngootul amatul mënatu ko te nag dootoo ko gisati fii ci kaw suuf gis nga buñ ko jëlee fii ba suul ko c'est fini te nag même nii mu tëdd nii mooy boo demoon këram doo ko fekkati téléphone boo wootee bu ñu dindiwul plus ba répondeur am voix am ngay kii mais c'est fini ah dootul wax dootul wuyu de déconnectat yu bari gaa yu di yu bari bu ñu leen doon yóbbu ci loolu léegi léegi ñu génn ci déconnance gi ñu ne waaw mais kenn du dañ leen koy yëgal rek xaar na waaw mu triste ndax ñëppay triste bu leen jege mais après ñu fekkee julli ji duñu wala buñ ko fekkee ñu nga ca gannaaw xamuñ ci dara bu ñuy génn di commencer solaat seeni goraas nekkaat ci caaxaan yi ñëwoon waaw bu dee jigéen moom mu dem soliwaat ay jiin seereem waaw duggaat ci dëkk bi nag nar tasiwaat waaw léegi nag nee na nag ñu tristee nekk noonu mu am ku jekki ku jël loxoom teg ko sama mbagg nee na yaqulu maa ngi dégg ki teg sama loxo mbagg loxoom ci sama mbagg mu naan raximakallah yal na la yàlla yërëm yow Omar in kuntu la arju an yaj'alaka allahu ma'a saaxibayk ah man de yàgg naa am njort man mii di wax an yaj'alaka mu def mu def mu def la buur yàlla boole la ma'a saaxibayk ak sa ñaari àndandoo yi muy yeneen time alay saar saar ak Seydina Abu Bakar li am nii ndax man aji wax ji kat kasiiran lu bari bari bari maa kuntu asmaaw lu bari laa nekkoon di dégg rasuulallahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu mu naan kuntu wa abu bakrin wa umara wa umaru wa fa'altu wa abu bakrin wa umaru wa intalaqtu wa abu bakrin wa umaru mu naan man da yàgg naa dégg ak a bari lu ma dégg yonent bi alayhi salaam man aji wax yii Seydina Mawlana naa Abbas ba léegi xamul ki teg loxoom ci mbaggam di wax mooy kat mais dafa dafa teg dafa ñëw fekk mu taxaw rek mu teg loxoom ba pare naan rahimakallah yal na la yàlla yërëm in kut xam na ne waxul ak moom mi mu teg mbagg mooy néew bi muy néew Seydina Omar lay wax mais moom gestuwul ci saa si mais dafa dégg am na daal ku mu yëg sentir na ku teg loxo gis na loxo bu tegu ci mbaggam dégg kàddu gi mu naan raximakallaahu yal na la buur yàlla yërëm in kuntu man de yàgg naa nekk la arju yaakaar am yaakaar an yaj'alakallaahu ma'a saahibayk buur yàlla boole la ak sa ñaari hmm, àndandoo yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu an abi bakr ndax man kat li inni kat li anni ndax man kasiiran lu bari kuntu laa ne woon asma'u di dégg rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan kuntu nekkoon naa wa Abu Bakr wa Umar ak Seydina Abu Bakr yàgg naa koo dégg mu naan nekkoon naa ak Abu Bakr ak Umar dégg ak tamit lii li wax li ci tegu li ma ko dégg ci moom bari na. wa fa'altu def naa wa Abu Bakr wa Umar def man yonent ma sallallahu alayhi Abu Bakr ak Umar wantoloqtu dem naa wëy naa wa abu bakar ak abu bakar man yonent bi alayhi salaatu salaam man wëy naa ak abu bakar wa omar ak omar mu ne fa in kuntu la arju an yaj'alaka allahu maama maahuma ah man de yàgg naa nekk man aji wax ji di yaakaar am njort gu rafet ci buur yàlla boole la ak ñoom mooy ñu suulandoo leen même place mawlaanam na baas nee na faltafattu fa ida ali ibn abi taalib nee ma ma tourné ndeke Seydina Ali la Ibn Abi Taalib moo teg loxoom sama mbagg di wax lii hein Allah Allahu akbar hein mu ngi noonu de Allah gis nga moo tax fii ci ñoom dañoo feebar imaam xoolal Seydina Ali li muy wax ñoom moom ñu génn fële di saaga ñii ñii lañ gën a mën a saaga Seydina Abu Bakar Seydina Omar xoolal ki ñu naan mooy seen imam Seydina Ali mi ñuy wax xoolal moom fi mu leen teg waaw ak seede yu rafet xam nga xam nañ la boobu ba ñuy gis ma Seydina Omar moom ci boppam Seydina Ali nee na man de amul kenn après yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jour bii la ko doon wax bi Seydina Omar gaañoo génn àddina mu naan amul kenn ginnaaw yonent mi alayhi koo xam ne man Ali bëgg naa bu may génn àddina ah ma présenté yàlla téereb jëf comme yow bi nga présenté yow Omar mo ma présenté téereb jëf boo xam ne ginnaaw yonent mi alayhi man li ma bëgg mooy bëgg naa lool présenté lu mel ni yow li ngay présenté sa boroom allahu waaw kon mooy <laughs> ibn ibn abi mulayka moo ñu nettali loolu le hein kon euh, al al aqra ibn xaabis ak na loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la kiy wax léegi bi mooy ñu continuer fi ñu yemoon léegi mooy liñ doon wax voilà li ñu doon fii mooy gis nga ñoom nii ñu màggeeg yooyu mais teewul du tout temps ñooy bokk avis waaw du tout temps ñooy bokk avis ci ñépp léeg nit loo ko jege jege jege jege léeg-léeg mu gis lii nga gis lii mais li gën a kii kay mooy Seydina Omar gis nañ seen sulh Hudaybiya ak saxaaba yi yépp illa Siddiq ba mu def Seydina mais amul benn saxaaba ku dul Seydina Abu Bakar koo xam ne d'accordoon na ci ci accord yooyu ah waaw yonent ma la sasam bi mu kiiwee gis nañ Seydina Omar da ne ko alas alasta alasna ala al haqq wa hum ala al batil ne yonent mi alayhi salaatu lu tax accord lan est-ce que ñun newuñ ci dëgg ñoom ci nekk ci ay caaxaan mu ne waaw mu ne ko kon lan moo tax ñuy joxe a dani amin di amin diina lan moo tax ñuy nangu yu suufee ci suñu diina di nangu di wàcce suñu bopp alors que ñoo nekk ci dëgg mooy loolu la te pourtant Seydina Omar yonent bi alayhi salaatu salaam mooy raison d'être am mooy raison d'être am moo tax muy dund ñoom ñépp saxaaba ku ci nekk sax nokki da nga koo jébbal yonent ma lay saar saam existé too te pourtant ñoom des fois keroog gis nañ Seydina Ali radiyallahu anhu yonent ma lay saar saam ba ne ko effacer sama tur bi sa sa Sahlum euh, kii euh, nan Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu ne rasulullah fan min Muhammad rasulullah non non non non ñun bu doon loolu lañu xamoon bu doon d'accord ak loolu doonu ñoon xeex ak yow dindil nga bind la nga doon bind mun a Seydina Ali mi doon bind effacer mu ne ko wallahi la am xew wa mat naa ci yàlla duma la duma la duma la ko effacer effacer mun a ko wan ma fan nga ko bind mu wan ko ko moom alayhi salaam door ko effacer te que danga naan s yonent bi alayhi salaam da day bañ day siyama la naan yonent bi alayhi salaam defuma li nga wax non parce que moom ngir màggal ko moo tax mu ne dara laa bëggul ni ni rasulullah suñu borom def la rasulullah ngay rasulullah dëgg-dëgg caaxaankat bu toll ni Suhayl ibn Amr mi temps tuubul jóge nee di wax ñu lay dindi duma ko dindi waaw duma ko dindi <laughs> voilà mais teewul ginnaaw bi ñu jàppante nekk ay ay ay mbokk soppante ku nekk bëggal sa bopp li nga sa moroom li nga loo xam ne mu ëpp sax li nga bëggal sa bopp waaw wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu dàqantewul ak yenn point de vue ak masala fiq yoo xamante ne nii ak yenn situation yu taxaw yow nga xalaate nee keneen ci xalaate nele waaw mais doo ñëw rek man kër gi noo man maay takkatu bay lu ma wax loolu faam bi loolu la war a xalaat loolu demewul noonu masula demee noonu fenn loolu ko la ko wax ne noonu la masa demee loolu amul masu la demee noonu fenn la masu la demee noonu foo jaar am na ñoo xam ne leneen la gis waaw ah? mais bu du ne keneen gis na leneen rek léegi il est ni mon ennemi wala bon léegi gis naa ne damay xeex jàppe ko daf esprit damay xeex loolu mooy la eh, yene saxaaba yi dañ doon ànd radiyallahu anhum ñii de tukki ñii woor ñii wooruñu waaw ah? te ki ñii woor ñu xas ñi wooru ñii woorul it duñu xas ñi woor kon lool la mu ngi mel ni walla ça tombe bien <laughs> xoolal suñu tawaski ji nga xam ne ñu ngi ci zul xijja nii ah <laughs> <laughs> voilà xoolal masala bi ñuy wax nii lii nii muy wute bi dox diggante Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar te teewul ñu jàppante ku nekk gina sopp sa bopp sa moroom sa bopp hein mooy xoolal ñun dul xijja bi xam nga gaa yi fii mu ne mooy àddina bi duñu tabaskeendoo benn yoon ah oui ça c'est sûr et certain parce que arabia saoudia ñoom Arabie saoudite ak ñi ànd ak ñoom ay France Tunisie euh, Algérie gaa Turquie moom ci calendrier la ko tegoon mais calendrier ba tombé ñee nag nee nañu moom am na ñu ne dañoo gis <laughs> allahu alam léegi ñu ne le vingt 21 septembre le vingt 21 août la ah mardi 21 aut mooy tabaski ñu mel ni ay Maroc ak ñeneen ak France gii sax ñu bari ñu ne mukk c'est le mercredi ak ñeneeni pays yu bari ci monde bi léegi bi mu demee noonu mooy man nga lenn man nga ko wax mooy ñu xool données yi nga xam ne yu leer la mooy xëccoo mënu ci am muy les données scientifiques yu leer li mu wane nga ne waaw lii de man moo gën a dëgër malgré loolu lépp manoon nag ne ñépp dañuy gise ni man jàppe mbir yi noonu parce que nit ñi dañoo wuute yow ni nga ko jàppe-jàpp ne loolu noonu noonu la war a demee nit ñi jàppuñ loolu waaw mais teewul waa ji tabaski le 21 ak ci tabaski le 22 mais ñu rek reste nekk ay mbokk kenn du fi nekk naan di tuumaal keneen ki ci aqiidaam ak ngëm yàllaam ak naan kii wóoratul ak kii nii jaratul ak kii matatul lii ak déedéet loolu jaru ko <laughs> loolu jaru ko waaw ci loo xamante ne nii mooy du farata ngeen bëgg cee rayante <laughs> hein ma ne rendim tabaski du farata ci li gën a dëgër du farata contrairement ak lii nga xam ne wax la ci mazhabu dañ koy jële ci al imam Abu Hanifa ak yooyu contrairement ak lool tabaski du farata rendim xar moorul farata sunna muakkada la nit sax bu demee comme li Maliki rahmatullah alayhi di wax bu dee mën naa leb xam ne dina mën a fay ngir tabaski na ko def ndax loolu lu baax la ndax lañ yanaal allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaaluha taqwa minkum te tamit mooy karaw yéeg deret yeeg karaw yeeg lépp loolu lépp ci abala ci nga xam ne mooy def sacrifice mais taxul mu àgg ci li nga xam ne mooy farata te buur yàlla liy jote ci buur yàlla di àgg fa moom du yàpp weeg jigo yeeg collier yeeg euh, laxas yeeg yooyu foie yeeg lakkumeeg yooyu du dem ci buur yàlla nee na liy àgg ci man mooy ak taqwa ragal yàlla gi leen pousser ba ngeen def lool moo tax ku koy def war nga cee xalaat ragal yàlla ne lii adoration la jëmmu jaamu yàlla la nga bañ koo def affaire puukarewu di jënd di di puukarewante ci ay xar kii naan maa ëppale kii naan kii yii ba ay diw ren walla kay ren j'ai acheté waay le ministre trois xarum trois millions wane ko fépp mu mel ni affaire koo ko xam nga ne loolu du àgg fenn ci buur yàlla waaw lii àgg mooy ragal yàlla gi la nga utum xar ne man damay buur yàlla mi ma xéewale ma am lii damay ut loo xamante ne xar mu baax ngir buur yàlla ma ma tabaskee ko ngir sante ko waaw waaw wa fa amma wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis mu bañ a nekkee fu puukare woog affaire u yëkkate koog affaire téedéet voilà mooy loolu warula indi divergence moo koor gee ci yem ñii korite nañ nii ñii korite nañ léegi façon manoo fexe ba ñépp def ni ngay def loolu c'est impossible même bu dee ne loolu nag du tee bu dee erreur yu rëy nag moo leen ci dugal ñu souligner ne lii erreur la yoo xam ne moo tax nit ñi ñu bari tàbb ci mais loolu man nga koo souligner mais nag manoo cee jaar ba def leen ay yéeféer wala gëm bëgg a euh, euh, ne ñii seenu ko aqida des na déedéet waaw loolu moom amoo ci droit waaw kon kon mooy loo màgg-màgg mooy wuute ci xalaat dafay am wuute ci gis-gis dafay am moo tax Seydina Abu Bakar bi mu waxee Seydina Omar la mu ne déedéet bëgguma laa wuuteeg yama ah. léegi ñu werante ba seen kàddu jékkatiku fa mu wàcc fii daalika ci looloole yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi yàlla laa tuqaddimu xoolal riwaaya bi mu ne mu wàcc yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tuqaddimu bu leen jiital bayna yadayillaahi wa rasul bu leen jiitu ci bu jiitu yàlla bu leen jiitu ndawam bi alayhi salaatu wassalaam mooy nekk ci kitaabul maghazi xoolal nag ci kitaabu tafsir suuratul xujuraat xoolal li al imaamul buxaari yu rahmatullahi alayhi mu def baabu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi fee la wax laa tuqaddimu ah fi ñu jóge léegi du dane fa mu wàcc laa tuqaddimu ah bu leen jiite buur yàlla yéen ñi gëm yàlla laa tuqaddimu bayna yaday llaahi wa rasuulihi fii nag ci kitaabu tafsiiri mu ne ci baabu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bunte ngi laa tarfa'u bu leen yëkkati aswaatakum seeni kàddu seen baat yi fawqa ci kaw sawti nabi muy gën a féete kaw baat yonent bi alayhi salaam mu ne mu indi fa ca foofale xadiisu ibn abi mulayka mu jaar ci naafi ibn umar ah mu ne xaddasanaa mooy bu di wax eh, ba ci mu jaar ci naafi ibn umara an ibn abi mulayka jóge ci ibn abi mulayka abdallah ibn abi mulayka ah rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom moom moo wax fii xam nga après ngay xamee ne kon moom ci seydna abdallah ibn zubayr la ko jël mu ne kaadal xayiraani an yahlika abu bakrin wa umara radiyallahu anhuma rafaa aswaatahuma inda nabi sallallahu alayhi wa sallam hiina qadima alayhi rakbu bani tamim waaw fa ashaara ahaduhuma bil aqra' ibn bil aqra' ibn haabis axi bani mujaashi' wa ashaara al aaxaru bi rajulin aaxara qaala naafi' laa ahfazu ismahu fa qaala abu bakr li umar maa aradta illaa xilaafi qaala maa aradtu xilaafak fartafa'at aswaatuhuma fi dhaalika fa anzala allahu yaa ayyuha alladina amanu la tarfa'u aswaatakum al aaya waaw mu ne qaala qaala ibnu zubayr fama kaana umaru yusmi'u rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da hadhihi al aaya hatta yastafhamahu wa lam yadhkur dhalika an abihi ya'ni abi bakr seydina abdallah ibn abi mulayka mu ne kaadal xayran kitaabu tafsir ci sahih imaamul Buxaari mu ne tuutee des alxayraani ñaar ñi gën an yahlikañu al ko waaw ndax lan li aaya ba wax moo tax waaw an tahbata a'maalakum am a'maalukum wa antum la tash'urun ndax danger bi nekk ngay yëkkati sa kàddu ca kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam lool nag dinañ ñëw est-ce que moo yëkkati kàddu kese dinañ ñëw ci suuratu tafsir bu ñu ñëw suuratul xujuraat buñ koy gis ci jataay bii di ñëw est-ce que kese lay tekki waaw ndax bu boobaa yow man nga ne ah kon dañu mucc nañ ci ndax yonent bi alayhi salaatu salaam denc nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam gisuma fenn fu mu taxaw nii di wax may wax ci wetam ba koy gën a yëkkati kàddu waaw mooy est ce kese la mu ko lool dinañ ci ñëwaat insha allahu taala mu ne tuutee des ñu alku mooy kan ñaar ñi gën alxayiraani muy Abu Bakr wa Umar sayna Abu Bakr sayna Umar radiyallahu anhu mu ne lu tax Mirda ibn Abi Mulayka nga wax lii lii nga wax garaaw de mu ne rafa'a aswaatahuma inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam ndax dañoo yëkkati seen kàddu fa yonent bi alayhi salaam Allah <laughs> loolu xaaral rek xaaral xiina qadima ba mu dëgmalee jamono jëm dëgmalee alayhi ci alayhi salaam ñëw ci moom rakbu bani tamim la délégation convoi waa bani tamim mu ne fa ashaara ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar daal di junjune yonent bi alayhi salaam mooy ngir mu fal al Aqra' ibn Haabis axi Bani Mujaasha di mbokk waa Bani Mujaasha mu yàlla Aqra' bii ñuy gis mu ne keneen ki daal di euh, euh, euh, junj moom ne nañ fal keneen mu ne moom nag man jàppuma kooku kan la waaw Naafi' moo ko wax mais Ibn Abi Mulayka xam na kan la wuta wax na ko mais Naafi' moom moo fàtte ne la ahfazu ismahu nee na man nag fàtte na jàppatuma turam fa qaala Abu Bakr xam nañ ne kan la ah mooy al-Qaqaa ah nee na Seydina Abu Bakar ne ma yaa li Umar wax Seydina Umar ma arata illaa xilaafi ne ko yaa Umar yow bëggoolu duuteeg man mu ne ko déedéet fartafaan mu jóg aswaatahuma seen ñaari kàddu ya fii daalika ci loole fanzalallahu buur yàlla wàcce ya ayyuhalladhina amanu yéen ñi yàlla laa tarfa'u bu leen yëkkati aswaatakum seen kàddu yi lii mooy li dëgër nag ci as sababu nuzul bi waaye dinañ la wax ne am na yeneen sababu nuzul tamit yoo xam ne yu wér la bu ñëwee ci kii bi hein këne mooy yi ñoom imaam ibn Isaaq wax yooyu am na fuñ dëgëre këne waa ba banu tamim ñii ba ñëwee dañoo taxaw ca côté jàkka ja di woote te loolu aay wax na ko inna alladina yarfa'una aswaatahum lool dafa am ay gaar la jóge na waaw inda rasulillahi mi al inna alladina yunaadunaka min wara'il hujuraat voilà loolu mooy waa banu tamim mais la tarfa'u bi mooy lan mooy ñoom Seydina Abu Bakar la woon ak Seydina Umar radiyallahu anhu hmm? léegi nag Seydina Abu Bakar euh, kii ne Seydina Abdallah ibn Zubayr lii mooy wane ne kon Ibn Abi Mulayka mooy comme càllale bi ñu jóge mooy ci li mu nettali nii ci Ibn Zubayr la ko jële Abdallah al-Khalifa radiyallahu anhuma mu ne gis nga ginnaaw nag bi aay bi wàccee Seydina Umar daanaka bu doon yeneen ma saa saam doon wax ak moom daanaka day def effort bu rëy ngir mën a xam lan lay wax foog mu laaj ko ne ko loo wax seulement da doon wàcc kàddu gi ginnaaw lii ba daanaka yeneen ma saa saam foog mu ne ko Seydina Omar dégguma li nga wax de mu dee mu waxaat ci kaw mu gën a ci waat waaw Allahu akbar gis nga de ah gis nga de waaw <laughs> application directe waaw. daay direct lañ koy lañ koy lañ Abu Bakr it wax na lu mel noonu waaw moo doon wax ne alaytu allaa ukallimaka illaa ka axi siraar bi aaya bi wàccee laa tarfa'u aswaatakum comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu ibnu Mardawayhi ko noonu al imaamul Haakim ci xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne xadiisu Taariq ibnu Shihaab an Abi Bakr radiyallahu anhu mu ne gis nga ba aay bi wàccee laa tarfa'u aswaatakum sayna Abu Bakar dane yaa rasulallah yow ndaw yàlla li waat naa ne dootuma waxateeg yow lu dul comme koo xam ne day déey nit waaw kuy wax secret déey ci biir nit ngay wax tànk loolu laay waxateeg yow waaw akbar ah kon mu ngi noonu ah kon nag lii mooy mbiru al qaqaa <laughs> moom lañ doon wax ne ngir moom la Seydina Abu Bakar waxoon keena al Aqra ibn Habis ah, radiyallahu ta'ala anhu moom nag al Aqra mi al no al Qanqa ibn Ma'bad ibn Zurara ah, radiyallahu anhu imaam al Baghawi nag soroona ci sanad boo xam ne al imaam al Hafiz ibn Hajar nee na wér mu jaar ci doomi Mawlaana ibn Mawlaana al Abbaas ibn Abdul Muttalib di Kasiir di frère Abdallah ibn Abbaas di Kasiir bari woon nay al Fadl ak ñooy al Muttalib mu jële ci baayam mooy Kasiir jële ci al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anil jamii luy wane ne moom mii nii fekke woon na Xunayn na kon mooy parce que boo fàttale ko wax nañ la al Aqra ibn Habis ba muy waa waa waa waa waa banu banu banu Tamim ab délégation lañ woon keroog mooy armée lañ woon bu mag keroog bi ñuy ñëw di fekk Fathu Makka ab armée lañ woon moo tax ba ñuy séddale màngum Hawazin ba seen sang ka jiite woon foofu ca xare ba muy al Aqra ibn Habis bañ nee ko ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waa Hawazin kat ñi bisi ñëwaat nañ dañoo bëgg ñu delloo leen seen njaboot yi man li ma ci am ak waa banu haashim delloo naa ko ne ak lansaari ne ñun liñ ci am teg nañ ko ci loxo yonent bi alayhi salaam Uyayna ibn Hisn sayyidu banu Fazaara dafa jóg ne joxew ma dara man ak samay ñoñ du ñu joxe dara waa banu Fazaara al Aqram na Haabis mu jógee mu wax ana wa banu Tamim fala ama ana wa banu Tamim fala man ak waa banu Tamim ñi ma fi àndal fala dara lañ dul kon loolu moo lay wan ne kon mooy waa banu tamim armée lañu woon voilà kon nag ci biir ñooñu alqaaqaa mii ci la woon selon xadis bu wér bii bu imaam al-Baghawi selon imaam al-Hafiz ibn Hajar bi sanadin sahih kon day wane ne moom ci la woon ndax nee na Seydina al-Abbas nee na keroog yawmu Hunayn yonent bi alayhi salaatu salaam xareb Hunayn muy Hawazin dafa yónni alqaaqaa ibn ah, alqaaqaa ibn Ma'bad mii daf koo yónni ngir mu utal ko xabaar noon yi mooy noonu Hawazin yi waaw ba ni muy nettalee ghazwatu Hunayn kon loolu day wane ne kon moom mii bokkoon na ca ña al Aqra ibn Habis sayyidu bani Tamim jiitaloon moom nag loolu lañu am ci tarjamaam moom seydina al Qanqa'u ibnu Ma'bad ibnu Zurara ibnu Udus ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Darim at-Tamimi ad-Darimi